fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lbaabi thaani fi radaa'il faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il amal qunuutu fa tafakkar wanzura fi saati rahmati taxwil bushara mu ne amal qunuutu beneen problème ci caay-caay yi ci feeñal di takkantal di teqantal lenn ci caay-caay yi ya koy faj bokk na ci yoo yële caay-caay yu biir yoo yële bàkkaar yu rëy yoo yële di takkook bakkan mooy amal qunuut al qunuut mooy désespéré wu ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla te borom bi waxoon na ne wa ne yonent bi saa saa waxal sama jaam yi nga xamante ne asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ca suuratu zumar ne yonent bi saa saa waxal sama jaam yi nga xam ne dem nañ ëppal nañ ci seen bopp ndax dikk yu ñuy dikk sama sama tere yi bakkaar yu rëy yi nga xam ne moom lañ làmboo malgré loolu nee leen laa taqnatu bu leen désespéré bu leen ñàkk yaakaar mukk min rahmatillah ci yërmande yàlla ju yaatu gi te ngeen yëg ne inna allah borom bi tabaaraka wa taala yaghfiru aji jéggalaa kon la zunuba mbooleem bakkaar yi jami al zunuba bakkaar yi jami'an mbooleem seen innahu huwal ghafurur rahim mooy aji yërmaa koon ji mooy aji yaatu yërmande kon nag bu kenn désespéré wu moo tax loolu nag dëkk désespéré désespéré nag ci yërmande yàlla loolu bokk na ci feebar yu yiis yi waaw waaw dem ba jàpp ne t'es perdu jamais personne n'est perdu tant yaa ngi fii di dund amal espoir moo tax maanaam espoir baax na mais da ngay jëf luy wane ne yow sa yaakaar gi nga yaakaar sa boroom yaa ngi jëf luy wane ne loolu li la ngir sa boroom mu ne amal xunuutu ndaal li nga xamante ne mooy ñàkk yaakaar ci sa yërmandey borom fata fata fakkar fàttalikul del xalaat wanduraata xoolal fii saati rahma ci yaatoog yërmandeem gu yaatu gi moom borom bi tabaaraka wa taala tax wi boo ko defee di nga amee al bushara ay mbégte di nga xam ne ne ya ndekete borom bi ku ko nit loo man di def ah lu yonent baay saa nettali nañ fois yi nga xam ne dafa rey quatre-vingt-dix-neuf nit ah yéewéer bu manqué benn ci ay nit la rey dem ci benn boroom xam-xam mu naan ko noonoo hein yow mii hein ndax man naa am tuubam déet comme njëkkoon a dem mu ne ko noonoo yow kenn du la tuub bu faat ko mu ñëw ci keneen ne ko est-ce que man lii laa def est-ce que mën naa am tuub mu ne ko waaw nan laay def mu ne ko dangay dem génnal dëkk bi nga defe woon caay-caay yépp boo demee ba dëkk sàngam foo xam ne kii woo fa nga ñaan sa borom mu jéggal la dina la jéggal sa waay di dem ci yoon wa laata muy àgg fële te lim doxe bi mu jógee ci sëriñ bii ko boroom xam-xam bii ko wax lii sorewul mu faatu malaakaay yi yërmande yi ñëw di ko jël si malaaka yi safara yi ñëw di ko jël si suñu boroom àtte leen ñee dañu ne kii safara la jëm fa la war a dem parce kii xoolal ñi mu faat ñëpp ñee ne déedéet waaw bu defee loolu lépp doon na tuub da ci yoonu tuub la dellu ci boroomam suñu boroom àtte leen ne seet leen jéego yi mu jóge fi mu jóge fi mu jëm fi mu jóge ba fii mu gaañoo ak fii mu gaañoo fa mu jëm man moo gin a jege bu dee fa mu jóge ba fii moo gin a jege ah loolu kon mu dem ci safara bu dee ne fa muy tuube la gën a jege ah moom mu dem aljana suñu boroom distance la la la toxal ñu xool ne ndeke fa mu fa jëm ngir tuubi la gën a jege mu yóbbu ko ci aljanam ci noonu waaw xoolal yërmande ñi nga xam ne ñoo dammoon bu ñu yonent ma lay saasam waa Quraysh bari na ci ñoom ñoo xam ne bokk nañ ci ngënee ñi gën ci mbindeefu yàlla yi ndax ay saxaaba lañ mujju doon ñoom Ikrima ibn Abi Jahl doomu Abu Jahl waaw kooku noonu borom bi laal na ko ci yërmandeem boole ko min afaadili saxaabati rasulillah ci ñi gën ci saxaabaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee yooyu ay misaal yu bari waaw mu leer na ne kon man lan lay des lan laay désespérer lan moo tax ma ñara ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla kon xoolal te fàttalekul ci yaatub yërmandeem bu ko boxee di nga am al bushara ay mbégte yu lay wan ne kon yow t'es pas perdu la chose n'est pas perdue d'avance cette vie cette vie mérite toujours d'être vécue voilà voilà bul gën ñu naan la ah cette vie ne mérite plus d'être vécue waaye dund bi moom jaratul dund lii daal naa xaru ji wala naa xaar ndee di dem safara déedéet waaw dalit am nañu la gënoon a takk fuuf waaw am na nañu la gënoon a takk fuuf rey ay awliya yu borom bi ñoo xam ne bu ñu leen tudd sax kenn du leen wax wali yu parce que ñoo féete kaw wali yu ñuy saxaaba yi Seydina Hamza kan moo ko faat radiyallahu anhu Wahshi mi ko faat saxaaba la mujju doon waaw waaw kon nag loolu lépp boo ko xoolee rek yërmande yàlla ak laaya bi mu waxoon sànq ci suuratu Zumar yow ak mbégte dina la dal léegi kon loolu ngay faje li nga xamante ne mooy ak ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla muy wax beneen problème kon boobu bi ñu wax sànq mooy fukk beeg juróom non fukk beeg ñaar fukk beeg ñett muy 23 léegi ñuy ñëw ci ñaar fukk bi ak ñeent mu ne amma amakaan uyubika ma ruyati ayb ruyati aybi nnaasi mahma waqaa fa'durhum wastur alayhim abada yasru laka al-awrata rabbuka ghadan mu ne amma amaaka beneen feebar a ngi beneen caay-caay mu ne amma amaaka ndaal sa silmaxa sa gumba an uyubika ci say ayibi bopp yow say ayibi bopp moom doo ko gis mukk maa ànd ak ru'yati aybi naas di gis nag ayibu nit ñi di chercher di seet ayibu nit ñi yow silmaxa ci sa yos yi bopp waaw mooy rek lu wolof yi di wax bàyyi fi sa tàbbu xeeñte nëpp di toppatoo picc jàmbur waaw mu ne loolu mahma waqaa saa bu mu la rotalee dal dal la yow cam si noo koy faje fanzurhum utal leen ngànt même boo gisee ci nit ñi ci biti nii que def du noonu utal leen ngànt tout le temps bul ñëw di ko di di dara walla ñii xoolal ku bon kii li muy def xoolal kii jëf ju bon non leen ngànt neel da koo xamul ne lii waaxul wala ko xamee sax amaana daa fàtte bi muy def lii wala boog moo seytaanee ko moom moo ko ëpp doole te lool ku nekk lay dal utal leen ngànt wastur alayhim abada te deel leen su suturaal saa su bul dem la koo xam ne gis nga ko mu def lu dul noonu nga dem te leer na le ba mu koy def bëggul mu feeñ parce que fa mu ko doon def dafa nëbb nga ñëw yow daal di koy nga daal di koy divulguer wax ko ci mbooloo yi ah yonent bi saa saa waxoon na de te foog naa tuddoon nañ ko fi bim naan yaa mashara def benn discours bu tàng ci kaw minbar bi yéen mbooloo mi nga xamante ne nii yéen la seen làmmeñ yi gëm seen gëm gi yëpp ci seen làmmeñ yi la yem te seen gëm gi àggul ci seen xol yi. la tattabi'u awratil muslimin bu leen topp awraay. yi nga xam ne jullit buy bëggul ku ko feeñal bëggul ku ko gis nga dem ba dem këram gis ko ñu invité la këram nga ñëw gis fa lu dul noonu au lieu nga laaye biir ko wax ko ne ko ah man bu ma sañoon lii ak lii gis ay doomam yaruwuñ au nga fexe leen kii nga nga dini nga fexe ko laaye biir ne ko ah diw bu ma sañoon sa doom yi nag di nga wax ak ñoom ni ñuy waxee nit ak tamit ni ñuy waxee loolu lu tax defoo mu bàyyi ko toog amaana sax bu gisee waajuru xaritam bi di yar doomam yi mu naan non bàyyi leen yaay xale la te bu ñibbee xaw yu suturaam naan diw këram laa jóge doomam yi ak ñoo buccateku ak ñoo reew yii xale yu reew te ñàkk bi yar yaa ngi yaa ngi yaa ngi tas yaa ngi feeñal suturaay nit kër jàmbur nga dugg loo fa gis waroo dem di lu dul noon waroo dem di ko nettali ci biti bu la tollee noonu sa mbokku jullit la ak diinu nasiha addi da di diine ji soobuwit bi ah laayante biir la nga laayante ko biir nga laay ko biir moo gën nga dem di ko jëw feneen ak di yóbbu loo xam ne am bëgguloon nit ñi xam ko nga gis ko ci moom dem gis muy def mooy yàlla boo xam ne mooy muy def bàkkaar boo xam ne yow gis nga waa ji fenn foo xam leer na ne bëggoon mu gis ko mu jox jigéen benn bu jox loxo benn jigéen yow nga ñëw kenn gisu ko yow kese la yàlla def yàlla li tax mu def nga gis ko en fait dalay natt xool yow léegi nan ngay def voilà gis nga boo ko divulgué dem wax ko nit ñi divulgué ko tas ko naan non gars yi di gëmën dara quoi ñii non mais fee laa ko gis muy nuyu jigéen ñi quoi alors que moom fii. léegi sa mo mu ne gis nga de laa tattabi'u yonent bi saa saa ci discours ba xutbaam ba mu leen topp awraatil muslimiin awraay wuy gëm yàlla yi wuy mboomatu yi képp ku ko def. borom bi dina topp say awra te képp ku borom bi topp ay awraam yu yées yi muy def ci kaw suuf dina ko dina ko toroxal dina ko gàcceel même bu dee ne biir néegam la nekk dina ko gàcceel ba ñépp wan ko ñépp mbooloo yi gis moom yu yées yu raw yi nga xam ne moom la doon tuumaal waa ji aka wax ak li ñu ko doon feeñalal kon nag affaire yaa ngoog moo tax mu ne kon boo bëggee yow sa ngumbaag ci say ayib ba pare di nekk di gis rek di xool kese day divulguer mooy ayibu nit ñi mooy utal leen ngànt te nga sànni muur leen sutura mbalaanum sutura abadan ba fow boo ko defee yastur lakal awra rabbuka ghadaa sa boroom bi nga xamante ne nee ne mooy sa borom dina la suturaal say awra ëllëg yawmal qiyaam ak fii ci àddina bi sax da lay suturaal ndax man satara musliman satarahu llahu yawmal qiyaama lool xadiisu yonente bi la alayhi salaatu wassalaam moom la sëriñ bi way yii képp ku suturaal ak jullit gis nga mu nekk ci loo xam ne du noonu nga suturaal ko te ko laayu biir bañ koo divulguer kooku borom bi tabaaraka wa taala moo lay suturaal